baabu ijraa'i ahkaami nnaasi ala zaahir wa saraa'iruhum ilaa llaahi ta'aalaa qaala al imaamu al haafiz an-nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn ba buntu 48 bi wala ci garab gi garab gi ci toolu nit ñu sell ñi numéro 48 radiyallahu anhum wa ardaahum wa annaa bihim wa ja'ala al-jinaan al maskanahum wa ma'waahum amiin mu doon buntu bi yoo xam ne moo doon ñeent fukk ak juróom-ñett doon wax di mooy tondakaloo di e, lor way yiw yi ak ñi nga xam ne ñoo néew yu doole yi ak ñi nga xamante ne ñooy daafa yeeg masaakiin yi ak ñoo ñële léegi nag ginnaaw bi nga xam ne ci la wax loolee gisoon nañ Eh, benn xadis daanaka la ci ndoon yeneen yi da leen a junjoon mu doon xadis numéro trois cent quatre-vingt-neuf bim ne waan Jundub waan Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla salaata subhi fa huwa fi dimmatillah kon gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko diggoon ñu war a ubbi chapitre bu bees wunt bu bees wala garab gu bees ci tool bi tey nag ñu war koo tàmbale tey insha allahu taala yawmul ithnain nekk le vingt neuf yawmul ithnaini min shahri rabi'il akhir tombeek at mi nga xamante ne nii mooy mille quatre quarante cinq ginnaaw gàddaayu yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi tombeeg li nga xamante ne ci atum grégoire mooy lundi 13 novembre 2023 walillahil hamdu wal minna kon buntu bii nii al imam mu ngi ko tudde baabu ijra'il ah, ah baabu ijra'i ahkamin nas buntu dawal di dawal ahkamin nas ala zahir attey nit ñi atte yi nga xam ne moom mooy tegu ci kaw nit ñi ala zahiri ci li feeñ lay tegu waaw wasara iruhum kanta seeni mbóot seeni secret yi nga xam ne wuññuwuluñuñ ko xamuñu ko dafa nëbbu ci ñun ilallahi taala ñu bàyyi koog boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul bunt bi mooy lan mooy attey sharia bi la la bëgg a wax ak nit ki même en dehors buy wax attey sharia bi tax muy wax waaye dañ ciy jàngale neen mooy ne yow nit mënoo di juger sa moroomu nit di wax ci moom lu dul loo xamante ne ci lim la wan la li feeñ manoo toog naan boo demee la muy xalaat wala boo demee am na lu muy nëbb ca gannaaw wax déedéet lool sharia ash-shari'u alayhi salaatu wassalaam ni boroomam yónni lool dañu koo tere déedéet waaw nit ki daal li mu wane ci biti nii loolu lañ koy jàpp ndax bu si sinon bu loolu euh, bu sharia tëjuloon buntu boobu ay dérive yu rëy am gis nga gox yi nga xam ne xamuñu sharia seen yoon newu ci même bu dee ne xamuñu ko dañoo riir ay juhal lañu loolu dafa leer ay lamda lañu xamuñu àtteb sharia xamuñu ci dara nga gis ñuy tuumaal ay nit di leen tam ay dëmbëg lu nekk naan diw ah sama doom ji gaañu pas diw moo moo moo lekk reswaak moo kii reswa noonu la ñuy def mag ñi nii na di tam nit ñi ay te loo xam ne fan na ko gis amul preuve waajooju kooku amul preuve boo ko andi woon ne ko waa sawa yaa waa soxna si wala yow waa ji waa góor gi yow de li la dal de metti na lool sa doom gi génn àddina mais naka nga mën a taxawe ne diw moo ko lekk quoi wal iyaazu billah lu ñaaw la wax waaw <laughs> waaw ba pare nag foog ne ñu ngi ci dëgg nag ñu ngi ci dëgg fii mu ne boo ñëwoon di ko aay ñu jàpp ne yow mii collaborateur waa ji nga voilà da ngay jàppale dëmm bi rek wala iyaazu billah noonu <laughs> lañ koy wax da ngay ñaaw la nañ dëmm bi <laughs> waaw alors que loolu lépp dara amu ci daraa ci amul du dëgg waaw du dëgg waaw yow imaginer société bu mel noonu moo tax suñu société bi ñun Sénégal dañoo bari lool mooy en général société africaine mooy lu xew au lieu ñu topp ci ñu ñu ñu ñu ñu sukkandikoo ci zahir bi li ñu borom bi wan li xew lii wa xew. déedéet dañ naan déedéet moom am na benn esprit maam yeeg maam kumba bang wala maam ngeesu wala maam kastel kumba kastel ak nangam boo demee da nga koy gis façon xalaatin boobu ni mu ci ci bépp domaine nag boo xamante ne nii <laughs> waaye tournal la yoon bi boo xamante ne nii dangereux son zone dangereuse la lu tax parce que benn tournal moo fa nekk te oto yi duñ ñëwee duñu daw ndànk waaw léegi nag accident yi bari comme que benn guy a ngi foofu ak guy gu mag benn baobab bu rëy wala genn daqaar <laughs> gaa yi au ñu ne affaire bi lenn la limitation de vitesse foofu bu jaree ñu def fa ay doodaan yoo xamante ne successif buñ defee fii benn doodaan boo xam ne oto bu fi jaar foo jaar di nga freiner boo freinerwul boo ci mbëkk di jàll ñoom ñëpp koy tay dinañ gis ba pare ñu signaler leen ko ay panneaux yu sori na leen doo daan baa ngi ñëw dans nangam un kilomètre dans cinq cent kil dans cinquante mètres dans nangam ba mu agsi ñu gis ba pare ne leen nombre de doo daan dina am quatre doo daan fii ba ni ngeen di génne bërëb bi nga xam ne wóorul au lieu ñu def yooyu ah wala ñu def fa ay kii euh, di wax nit ñi. teg fa loo xam ne day wan loo xam ne ngir ñu wàññi seen seen vitesse yi teg fa radar bu doon nañ fu <laughs> réew mu yi defi radar nga xam ne ku def affaire bi trente kilomètres wala cinquante ku fi daw lu ëpp loolu mu flashé la ñu xëcc say point mais boog nga am loolu beneen affaire loolu France na fi dox mais Sénégal bon seen radar ba ci autoroute bu ma gisee ñuy signaler radar moom waaw frère ba nee na ah lii de gars yi dañ koo def nii rek mais radar amagu waaw mooy. loolu mooy zone yooyu au ñu def loolu loo xam ne c'est palpable boo ko defee léegi nga gis accident yi wàññeeku waaw duñu ko def de waaw andeet foofu daa am benn rab daa am benn rab moo tax gis nga oto bi li lay wan ne xoolal pas-pas bu bon bu amee cim réew gaa yi gis nga ci li dàq wax diine wala di jaayu kii nga gis comme ni mu soloog yooyu bu ñuy agsi foofu chauffeur bi di agsi zone boobu ñépp naan tekk ñaan gu ñu xam ci seen biir ñu ngi koy ñaan waaw di musluk lu nekk jàpp nañ ne ab raba fi nekk boo xam ne mën naa fil oto bi nga dégg buxaabakat yi façon buxaabakat yeeg maaman yi nga xam ne mënuñu tus te ñeme yàlla <laughs> waaw naan voilà ñu wooleen ndax ñoom loolooy doxal seen biir naan waaw foofu gis naa fa benn jinne boo xam ne moom ay doomam dafay dañ fay dañ heure sàngam wala waxtu sàngam doomam yi dañuy si dañuy dañuy dañuy dañuy génn daal di doxantu waaw di fo oto nag bépp oto bu ñëw foofu nar leen a laal ndayam mooy fël oto yi ñu wadd <laughs> xam nga kan moo mën a déggul lii Sénégal yu mel nii <laughs> mooy yow xamoo fa wala yàggoo fa wala miinoo gaay fépp yu mel nii lañ lay wax ah guy googu kay moom nangam ak nangam o oh, eh, ta léegi nag mu def ñu war a yaatal tali bi parce que foofu dafa xat en plus dafa xat au lieu ñu yaatal oto tali bi dagg garab googu sa waay yi nekk ci digg ci yoon bi ndax amuñ feneen fu ñu mën a yaatal yaatal yoon wala ñu def yii ma wax du ñu ko def dañ naan yii garab googu ko laal yii loolu de yow da ngeen a ref loolu de laal ko mooy faatu nga waaw yii loolu de boobu boo bëggee dund rek bu ko defee ingénieur ya ko waroon a defat ñépp ña ko waroon a xalaat préfet ba wala gouverneur ba fa nekk ñoom ñëpp ba ci ministre yooyu yëpp dañ koy moy nit bakkani nit ñi di dee entre temps quoi ñu teg lan ci lépp ci bañ a teg mbir yi ci zahir waaw waaw ci li feeñ waaw moo tax dañoo tardeel ci lu bari yoo xamante ne nii da koy faj da ngay ñëw faj ko mu réglé wu ñu ne non non lii euh, benn maaman euh, benn rawaan benn rawaan moo nekk ci gannaaw benn jinne ay jinne lañ yoo xam ne il faut ñu neexal leen waaw il faut ñu rendi fa ay ay kii <laughs> ay nag yu ñuul mel na melok nangam def fa ay shirk billah yu ngand te du wàññi ci mbir yi dara waaw ngay talim mbuur bi nangam talim nangam bi nangam dara fi waaw parce que tali yu baaxul wala mu nekk zone yoo xamante ne c'est accidentogène ay tournant ak foo xam daa am descente bu rëy yu mel noonu bu ngeen wàññiwul ñuy dawal bu ñu nekk nitewuñu di wàññi mais da nga fay nit sax di wàññi kenn day jóge ne de saxu camion am rey la loolu lépp mënoon nañ ko régler ci ay def ay ay ay campagne de sensibilisation waaw ba pare doo yem ci sensibilisation parce que wala sensibilisation kese daa bëri nit a mel noonu dóor ko ay radar walla yoo xam yi ma wax ni ay dóor daan dóor ko fa par force nga xam ne oto bu ñëw nu mu man di def par force dina wàññi sinon oto may këpp waaw def fa doodaan yu bay yoo xam ne boo ciy agsi moom oto bee naan rës boo boo dawee bu baax waaw mu ngi noon bu ko defee gaa yi yëpp signalé yi euh, panneau yi signalé ko duñ ko def ci lépp nag loolu la nit day feebar <laughs> li ñuy njëkk xalaat nañ ko euh, na jël garab sàngam wala na déet ah, maa du ay rab boo demee ay rab la de wala mu jël garab gi naan benn yoon. comme que wéraloon na diw du ñu dem diagnostic du ñu def dara diw daal ba ko lii dalee lii la naanoon mu naan ko mbir mi kiiwul naa na na seeti maamam yi ah ñoom seen waa kër baayam wala maamam dañ koo xame woon yooyu na de mooy i mooy moom la ñu ñëkki waaw nag ñi nekk ci caaxaan yooyu di wër ko wër maaman yi mënu tus di làq seen alal yi ñu ñu ñu am ci li gën a gaaw mooy bokkaale seen borom waaw bokkaale seen boroom waaw di tuur ay deret ci loo xam ne ay ndëpp ki tuur ba pare buñ fa demee wër wër wër ba jariñu tus nag ñuy dóor a ci médecin yi fekk si trop tard waaw waaw da gis jigéen boo xam ne manula am doom premièrement li yi xalaat ah boo demee dañ koo takk dañ koo nàngam da koo wujju wujju per ko wujju lan <laughs> peccor gombi peccor nga xaw ma lan wala doo kiiwu yaayam bi wujju yaayam bi nangam nàngam boo demee wala euh, xaritu sàngam bi wala doomu ndayam bi wala doomu baayam bi boo demee moom la ah moo tax manul am doom ñu dem nag ci ci gaa yi ah yàq fa ay kii ñu jóge fa ñëw Europe femme bi am doom ci tubaab bi mu mu leer bi lii affaire médicale la woon affaire médicale la woon mais gaa muy gis ni nim ñu tardé la jàpp ko fépp nag fépp yu mel noonu ñu tardé waaw la ma baaba doon wax naan ma gaa yi nga xam ne sëriñ si ñoo fi benn village quoi <laughs> paa bi ne ma fekk dama doon jéem a convaincre ci seen xar fa xuufa yooyu quoi <laughs> yow paa ayaa sama xel <laughs> paa yow daloo ci ki nga bëggoon quoi tey rek mu neex paa bi gis ne lu mu wax ma balee ko teg ne saa yu xanaa naan gis nga sëriñ si bon mu ngi ci jublu sëriñ yi ñu xam Sénégal quoi ñu bari ci ñoom fii la ñu may romb kon ko moom kilifa la ci gox boobu euh, man moom gëm naan li mu li wax noonu dëgg la ndax moom kilifa la euh, bu mag sax ci goxam boobu quoi <laughs> foofu gaa yu bari bari na sëriñ yu muy ganale yu muy ganale foofu mu na mu gis nga sëriñ su bari fii lañu ñu may romb ñëw fii jaar nii dem ci biir àll bi di uti sëriñ ak di dem di seeti sëriñ si ah, ko waaw rek waaw ah, baax na waaye daal yàlla baax na <laughs> mooy <laughs> eh, sëriñ si même milieu religieux bi <laughs> bul yaakaar ne lii amu fa de aka faa bari sax waaw waaw wal iyaazu billaah loolu nag nit mën a koo am di am pas-pas bu baax jamais waaw yàlla tere nag ñu ne nag moom moo war a yóbbu nit ñi ca yàlla moom dong nag digganteem ak boroomam ba mu demee ci mbiru shirk yooyu waaw nga ñëw naan kooku moo la yoral dara kooku boppam na na fexe sunge boppam wal iyaadu billaah kon gis nga lii dafa seen sariya daal moo noppale <laughs> baabu buntu ijraa i dawal al ahkaamin naasi àttee nit ñi ala zaahiri ci wa sarairuhum kantaa nëbbu ci ñoom ilallah ñu bàyyi ko yàlla taala al imam nag tàmbale comme li mu waxoon buntu yi lenn ci alquran laata muy dugg ci beneen wàll bi di hadith yi mu ne qaala allahu taala fa in taabu wa aqaamu alsalata wa aatawu alzakata fa xallu sabilahum suratu tawba laay bi kese la ci indi aaya kon boroom bi xam ne moo kawete yéegul nee fa in taabu mooy nit fa in taabu mooy yéefee bu ñu tuube hein bu ñu tuubee wa aqaamu salaata ñu daal di joxe zakat wa aatawu zakata non wa aqaamu salaata ñu taxawal li nga xam ne mooy julli wa aatawu zakata daal di joxe li nga xam ne moy zakat fa xallu sabilahum ñoom daal di leen bàyyi seenu yoon voilà bàyyi leen seenu yoon bu leen leen defati dara waaw mu ngi noonu mooy lan lii nga ne waa ay bi ban lëkkaale la am ak lii ñuy gis ñu ne la ah yéefar yi la doon fekk mooy suratu baraa suratu tawba li muy wax ci yéefar yéeg eh, wa adanu min allahi wa rasulihi ila nnaasi yawma alhajji al akbari anna allaha bari'un min al mushrikina wa rasuluhu ak ba pare ne ñooñee bi muy wax ne rek euh, yéeféer yi dee faat leen leen fu ngeen leen mën a fo fekk waaw ak pacte yi ngeen joxoon fa idan salaxal ashurul xurum noonu la aay bi commencé imaam da cee dagg tuuti bu wëyee jàll al ashurul xurum weer yi nga xam ne dañoo leen a wormaal di tere xare faqtulul mushrikiina na ngeen xare xeex ak mushrikuuna yi nga xam ne ñooy bokkaalekatu yàlla yéeféeru arab yi haythu wajadtumuhum fu ngeen leen mën a fekk nag waaw ne leen waxuduhum na ngeen leen jàpp waxsuruhum bu jaree ngeen ngeen ndar kepp leen ngeen def ko waq'udu lahum kulla marsad fépp nar a jaar rek bépp rek yéen au nekk leen rek fépp fuñ nar a jaar rek mooy langal leen ko rek waaw ba nga xamante ne nii fa waaye nag eh, fa in bu ñu tuubee nag wa aqaamu salaa joxe nangoo joxe mooy génn ci kéeféer gi dugg ci l'islam waa aqaamu salaa ñu nangoo joxe eh, eh, taxawal julli wa atawu nangoo joxe zakat gi leen borom bi farataal bu boobaa nag yii nag ñoo ma yem ay jullit lañ ko yem fa xallu sabilahum bàyyi leen seen wu yoon loolu lëkkaale bi mooy lan mooy eh, mooy nit bu nekkee yéeféer ay conditions yu mat tax borom bi wax jullit ñi man ngeen a xare ñoom bu nee tuub naa dugg naa ci l'islam ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jeex na kooku mënoo ne non sawaay da koo wax ngir non fii la nëbb ca gannaaw boo demee non daa xam ne acculé nañ leen non gaa sës nañ leen amatu ci déet loolu la la borom bi di wax ndax lan ndax yow li ma leen atteloo yéen jaam yi mooy li feeñ te li mu feeñal mooy génn na ci kéeféer gi nekk na jullit comme yéen loolu la wax jeex na waaw amul non non non non non non non xaaral rek ray déedéet boo ko defee da nga am problème nañ ci gis ay ay ay ay xadis waaw ci biir fii dañ fi gis ay xadis ñu xool xadis Seydina Usaama bi radiyallahu anhu dinañ ko gis loolu la borom bi di wax loolu mooy lëkkaale fii mooy daal nit ñi buñ nee jullit lañ. ay yéeféer lañu woon nekkoon seeni noon ngeen ñoom ñu mujj ne nekk nañuy jullit jeex na waaw jeex na ba pare nga gis leen ñuy julli nekk nañuy jullit gis leen ñuy julli di zakat di joxe zakat bàyyi leen seenu yoon amatu ngeen dara amatu ngeen wenn yoon wu ngeen leen di eh, eh, amati ci ñoom di leen teg dara ndax ñoom nekk nañu ay jullit ay way ngëm yàlla kon nag mu ngi noonu mooy li feeñ rek waaw kanta euh, non sa waay la non sa waay ci dara non loolu du suñu affaire ce n'est pas ñun ñoo koy lijjanti loolu borom bi moo tax imaam an-Nawawi ne wa sarairuhum ila allahi la nëbbu ci ñoom seeni mbóot waaw loolu moom yàlla lañ koy bàyyee waaw ndax borom bi moom mooy yëddu xol yi mooy alimun lima fi sudur ku dut moom nag xamul li ci dënn yi lu dul la ko ci borom bi wan te loolu moom du ku nekkay taxaw naan man na ko te même ki ko borom bi wan du sukkandikoo mukk ci loolu di tëralay attay sariya loolu amut waaw waaw <laughs> kon nag aaya baa ngoog